asalaamaaleykum mbokki soppe da baax ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ziyaara ci aljuma ji ñaari fan weeru atum ñaari junne ak fukk ak juróom benn dikkat nen yéen ak seen rubrique ndénkaane gannaaw ba demb ba ñu àndee ak kii di oustaz Jibril mu indil ñi li nga xam ne addis bi nga xam ne buy wax ci wàllu kilifteef topp ay ndigalam ak bàyyi ay tereem ak ñaan bu mu ñuy baaxee woon maanaam bala ngaa dugg ci jàkk ana ñaan ngay wax ñu ngi koy jaajëfal bu baax di ko sant di ko gërëm di rafetlu xam-xamam bi yàlla na yàlla jàppale ko jàppale mboolem jullit bàyyi ko suñu kanam mu gunge ba ci kanam ak kanam ak kanam tey nag dañuy ñëw ak beneen oustaz comme ni ko xamee rek ki ñuy indi tey moo dina Oustaz Demba Oustaz Demba nag kenn du ko présenté groupe bi xam nañ taxawaayam bu baax a baax liggéeyam ak groupe bi taxawaayam ngir rek mu jëm kanam contribution yi muy defi ak leeral yi muy indi ci waxtaan yi nga xam ne Oustaz yi ña ngi koy def tey nag moom la ñu àndal kon mbokk yi ñu bàyyi leen tuuti ñi déglu ki nga xam ne moo dina Oustaz Demba ñu xam laa la ñuy indil moom tey jii nii jaay وأنت الخلق أن تخشى وأنت أحاط بالحب أنا أخشى أنا أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله بالإسلام alhamdulilahi bil quran alhamdulilahi wa kafa alhamdulilahi ala kulli haal alhamdulilahi bi nixmatihi tatimu solihaat mbokki jullit yi mbokki waa kër gi soppee da ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu àq di nuyu waa kër gi yépp di ñaan ci borom bi subhaanahu wa taala yal yàlla musal ci pexeb iblis mbokk dafa am luñ leen indiloon tey ñi di ko tuddee rixlatul ilal daaril aaxira muy yoon boo xam ni ñu bari tey ci ñun bëgguñu di dégg yoon boobu ba foo koy waxee sax ñu fëgg taf seen di nopp ndax kàddu googu dafay diis ci seen nopp waaye ñi nga xam ni yàlla dafa kas di xol rekk ko duñ bëgg a dégg waaye ñi nga xam ni xalaawatul imaan caf gëm yàlla ñam nañ ko dañuy bëgg di déglu kàddu gu mel noonu muy kàddu goo xam ni ki ko bind mu ngi tudd a cheikh burxaa diin néegam mu ngi takkaloo woon ak jàkkay yonent bi sallallahu alayhi wa mu ngi nekk ci téere bi ñuy tudd almanhu saalif kàddu gi may bëgg a wax mu ngi nekk ci page cent soixante ba cent soixante mu nekk nag loo xam ni ku nekk war na koo bàyyi xel ndax ma tudd ko waaw muy yoon gu jëm alaaxira subhaanaka allahu wa bihamdihi rixlatu ila daari alaaxira mbokk yi Cheikh diin dafa tëdd ci néegam feebar bu yàgg mu am benn mbokkam bu ñëw di ko seetsi ci këram mu ñëw saafoonteek moom ziyaar ko seeti yaramam ndax tane na waaye li mbokk mi di wax ak moom yépp dégg ko bëtam ba ngi jéggi jàkke yonent bi di seen li nekk ci biir jàkk ji mbokk mi ne ko waa burxaan dama gis bi may wax ak yow say nopp mu ci man waaye say bët ci jàkk yonent bi burxaan ne ko siggil nga xool li may seen ci biir jàkk ji mu wéeru ci mbir mi bi mbokk mi siggee ay bëtam tegu ci jàkk li ñuy tuddee jàkk jàkk mooy lal bi nga xam ni ku génn àdduna ci lañ lay teg dem jébbal la sa bopp mbokk mi ne ko na am gis naa ko waaw gis naa ko mu ne ko est xam nga ni jàg baa ngi wax ak ñun jàg baa ngi wax ak képp kuy dund ci àdduna mu ne ko jàg bi bu la rombee ci marché bi lancé na la message bu jàg bi rombee ca buntu jàkk ja lancé na la boo duggee ci jàkk ji di julli gis ko lancé na la message bu la rombee sa buntu kër nga toog bàyyil na la message bu la rombee nga siggi yam ci moom bàyyil na la message mu ne jàg bii daal ni mu tëddee nii ba ni muy génn képp ku ko mënta romb rekk jox na la benn message pour nga liir ko allahu akbar mbokk mi ne ko burhan jàg bi ban message lañu jox mu ne jàg bi nee na unzur ilayya bi aqlib yéen waa àdduna xoolee leen ma bëtu xel képp ku ma romb na sa bët tegu sa kaw na sa bët bi teg ko ci sama kaw waaye na sa xel xalaat un jour viendra ana serilul manaaya xanaa xamu leen ni man jàkk man may lalub ñi faatu double li samura couché matelas bu nooy nepp jag bi nee na profitool nga tëdd ci te xam ni yàgg-yàgg yéex-yéex dinañ la mësa a tëral ci sama kaw ndax may sàllal xanaa xamuloo ni wéer giñ ma wéer fii dañ ma fee wéer rek ngir ku faatu ku ne ñu andi ko teg ko ci sama kaw ma fas yéene nag jébbali ko boromam man ma doon lal bi mujjee ci kawam lal bi mujjee bi muy tëdd ci kaw àdduna waaye nag kamsaara mifli bi mifli ay bu ngeen xamoon cay bu ngeen xamoon ñaata ci ay doomu aadam lañu jël teg leen ci sama kaw ma jébbal leen seen borom te yéen ñiy jàkkaaroog man bis dina jot ngeen tëdd ci sama kaw keroog mbokk mi dafa yuuxu dafa yuuxu Cheikh Burhanuddin keroog la ko fa indi woon seet si malade dafa mujjee tiit ndax malade ba nga koy jàngal lu bari lañ ciy jàngee rek mooy xoolal tey jamono ji ñu toll da toog sa buntu kër wala ci marché bi ak foo mënta ne benn jàkk romb la ñu teg néew ci kawam ka gëmm ne doo ko xool unzur bi aqli wala nga mu romb la nga dummóoyu ko jàkk bi ne dummóoyu ma waaye bisa ngi jot keneen dina la dummóoyu ndax di tëdd sama kaw euh, almawtu baabul mu ne dee bunt la te ku nekk di nga jaar ci bunt boobu fala budda di nga ci jaar Seydi Hadji si mu ne xanaa xamu leen nii yeneen ñi xëy di fàtte fàtte lu dee te xamu ni dee bi ngeen di fàtte dee fàttewu leen yoon yi ngeen di jaar di ko daw yoon yooyu foofu la nekk néeg bi ngeen di tëju di ko làqatu mu ngi toog ci suuf lal bi fu ngeen mënta jaar di ngeen taseeg moom kon nag li gën ci tase bi mooy watazawwadu fa inna xayra zaali taqwa yóbbal bi gën ci yóbbal yi mooy yóbbaale taqwa ci ragal yàlla fa iza baraxatil taraq wa qiila man raaq wazanna annahu lfiraaq waltafatu saaqu bi saaq ila rabbika yawma idinil masaq fala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla summa dahaba ila ahlihi yatamatta yal na yàlla suturaal ñu yal na yàlla dimbali ñu ba bu ñu dee génn àdduna ñi yóbbaale taqwa bu ñu dee génn àdduna tawxid nekk ci ñun waaye bu ñu dee génn àdduna baatu la ilaha illallah yal na mujjee ci suñu làmmiñ yonent bi nee na baatu laa ilaha illallah làmmiñ gi mu mujjee daxalal janna kon nag ñun taalibe cheikh nañuy sant yàlla ci baatu laa ilaha illallah yi ñuy tudd ci laazim yi nañ ko sante yàlla alhamdulilahi rabbil alamin lu ci jub ci yàlla la lu ci rafet ci yàlla la lu ci dëng ci man la lu ci jubadi ci man la lu ci dum noonu ci man la mbokk yi ñaan gi ñuy andi mooy ñaanu bu nit ki nelawee ba yeewu ba yëg ni moom yeewu na mu ci àdduna na wax alhamdulillahi lazi alhamdulillahi lazi axyaana ba'dama amaatana wa ilayhim nusuur alhamdulillahi lazi baax dama amatana wa ilayhim nusuur gis nga baatu wa ilayhim nusuur ba tey dafay delluwaat ci sakaratul mawt ndax ki tëdd guddi ruuxam dem na yéegatul lu xew mën nañ ko tuddee rakku ndax yéegatul lu xew waaye gis nga saa bu jógee ci guddi gi saa bu jógee fajar gi na sant yàlla xam ni am na ku tëddoon feebarul dara dalu mu jaaree fa génn àdduna ndax bu nit ñëpp tëddee ruux yépp dem nañu yàlla nag moom mooy seet lu ko neex mu ne eh dellool diw ruuxam kii ruuxam teeku kële delloo ko ruuxam kii ruuxam teeku kon bu la yàlla boolee ci ñi muy delloo war seen ruux santee ko yàlla alhamdulillahi lazi ahyaana bahdama amaatana wa ilayhim nusuur waaye yàgg yàgg yàgg wa ilayhim nusuur tôt ou tard sa ruux dina mës a dem te du ñëwaat yal na yàlla defal ñu jàmm yal na yàlla suturaal ñu yal na yàlla taxaw ñu euh, di jégguluwaat waa kër gi di jéggulu ustaas yi di baalu ak ñëpp ay ndongo lañu yu toll ci sàkku xam-xam ay ndongo lañ yu toll ci gëstu waaye ay ndongo lañ ñoo xam ne xam-xam rek leen ñor kon lii ñu fi wax lu fi yàqu ñu xam ne ki ko doon wax a ñàkk fasaaxa waaye ki ko doon wax la xam-xamam néew waaye ki ko doon wax mooy nit ku doyadi kon maa ngi jéggalu boroom xam-xam ci kër gi di jéggalu ustaas ci kër gi di jéggalu ñëpp wasalaatu wasalaamu ala asrafil xalq seydil wujud wa seydil awwal wa seydil axir wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. أن تخشى وأن تحب